A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu azza wa jalla fi suuratin mu'minuun. baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wajacalna bna maryama wa ummahu aayatan wa aawaynaahumaa ilaa rabwatin daati qaraarin wa macin suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom fukk bi ginnaaw bi nga xam ne ci la mujjee nettali li nga xamante ne xeet yi fi jaar ku ñëw rekk weddi mu daldi lay alak ba ni muy seydina muusa mu ñëw nag di wax ci beneen yonent boo xamante ne nii moom it yónni na ko ginnaaw ñoom seydina muusa ak ma seydina haarun alayhim assalaatu wassalaam mu ne wa ja'alna ibna maryama ñooñu defal doomu maryam ja wa ummahu ak ndayam di maryam alayhim assalaatu wassalaam kuy nag tuddul turam dana rek mooy le fils de de de le fils de muy doomu Seydina Seydatuna Mariam muy Seydina Isa ibn Mariam alayhim assalaatu mu ne kon moom ak ndayam ma def leen aayatan mandarga buy wane kattan sañ-sañu borom bi tabaaraka wa taala wa aawaynaahumaa ma daal di leen dëkkale daal di leen dugal mooy deg leen ñu nekk dëkk boo xamante ne nii ilaa rab wa mooy bërëm boo xam ne daa xaw a kawew xaw a jóg tuuti am ñu ne woofu liñ fi tudd zaati qaraarin nga xam ne mooy bërëb boo bëre daa nekk yoo xam ne bërëb la boo xam ne zaatu qaraarin boroom ak saxuwaay la ak dalwaay wama'in ak ndox yoo xamante ne nii mooy ndox yu fay daw mu nekk yoo xam ne bokk ci jinaanul ardi muy Palestine foofu fële boroom xam yi mooy ñu bari dañ ne mooy Palestine mooy al-Quds rek mooy foofu noo mooy ndax foofu la ñu nekkoon mooy boroom bi ne maa leen sos bi ma leen indee wàcce leen ci kaw suuf foofu laa def ñu ne newoon lam fa daal di sax foofu nga xam ne mooy ne zaatu xaraar ndax la fa nekk ci ay meññeef dafa tax nit ñi man fa sax di fa dëkk waaye maayin mu am ndox te fépp woo xam ne daa am dund am ndox loolu nit ñi lañ fay mën a nekk mu ne nag yaa ayyuhar rusul ginnaaw gi nag suñu boroom nag daal di wax ne yaa ayyuhar rusul e yéen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kulu lekk leen min at lii la boroom bi masa wax yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mooy lekk leen minat tayyibaati ci yu teey yi yi nga xam ne moom la borom bi def ci kaw suuf wa'malu saaliha waaye lekk lu teey rek loolu du objectif daa war a am lu tax mooy ngir yow jaamu yàlla gi la borom bi daal di jaamuloo ngir man cee gën a nekk lekk loolu lay jariñ waaye du lekk rek ngir am plaisir noonu kese après mooy yàlla déedéet moo tax nit lu mu lekk lu ne war naa seet fan la koy reesale est-ce que ci lu neex borom bi la koy reesale ginnaaw bala muy lekk daganee muy tayyibaat loolu la wax ni yonent yépp alayhimu salaatu salaam loolu moo tax ñoom ci yu tee dañ ci doon lekk amul ne dañ doo doon gis di ko xañ seen bopp pas ñoom dañ doon sant seen borom ci li nga xam ne loolu la def ñu daal di nekk ci seeni loxo bu leen ko borom bi xañandee ab ab biir moom moom bu boobaa ñu xam ne lii la borom bi daal di def te ñu ñaan ko ci xéewalam yooyu comme niñ gisoon Seydina Muusa alayhi salaam ni mu waxoon ci suuratul qasas rabbi bi ma anzalta ala ilayya min xayrin faqiir ah borom bi man de liñ ma yónnee woon li nga xam ne moom nga wàcce woon ci man defal ma ko ci wàllu wërsëg boo xam ne moom laay dunde provision fii ma jóge Firawna kër Firawna di daw ndax dañ maa bëgg a faat ñëw Madyan gii lan ma joxoon de ci lépp roo xam ne lu ma waroon a dunde min xayrin faqiir mooy ñàkk naa ko te man aw ma kenn ku ma aajowoo bu ma xiifee koo xam ne moom laay dellu ci moom ku dul yow moo tax Seydina Ibrahim alayhi salaam ne bu ma bu ma borom bi mooy ki nga xam ne yut'imu nii wa yusqin wa yasqin mooy ki nga xamante nii mooy ki nga xam ne yut'imuni moom moo may leel bu ma xiifee waaye wa yasqin mooy ki nga xam ne bu ma maree moom mooy ki nga xam ne moo may jox ma naan kon mun ne ko kulu kon yéen yeneen fii kulu lekk leen mina tayyibaati ci tee yi waamalu te na ngeen di jëf saalihan lu yiw kese inni man bima ta'maluna yëg leen ne man seen borom ci li ngeen di jëf yépp alimun ku ko xam laa de kon nag loolu la mooy lii nii moom la ba pare mu tekki bala ñuy ñëwaat mu ne wa inna hadihi ummatukum te yéen nag ñi jullit ñi yéen mooy xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yonent yépp mooy ne ñoom waaye yéen jullit ñi yéen xeetu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam gis nga ñi ñu fi tudd ñi ñépp dépp Seydina Nuux ba ñi mu mujjee tudd nii Seydina Seydina Isa ak Sayyidatu Maryam alayhi salaatu wassalaam ak ñu fi tudd ñépp na ngeen yëg ne ñii ñépp ummatu kum mooy yonent yi ma tudd ñooñu ñooy seenu xeet ummata wahida wennu xeet la muy xeet wi nga xam ne ñoo cowooral jëm ci seen borom nekk muslima ñoo xam ne dañoo wommatul seen borom wa ana taman rabbukum maay seen boroom fattaquun kon nag na ngeen ma ragal lii nag mu wax nii nga xam ne moom la jox ñépp ne leen benn xeet ngeen bu leen fexe moo tax nga gis saar yu bari ci suuratu Ali Imran yooyu mu naan mu naan wa'tasimu ci buumuk yàlla gi te bu leen tàqale ko ak bu wax ne naan yéen uxri kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ak yooyu noonu yépp mooy ne loolu mooy day wane ne benn lañ te kenn waru ñoo tàqali ndax li nga xamante ne moo bokk moo gine yaatu li nga xamante ne nii mooy li ñu war a mën a tàqali léegi nag borom bi tabaraka wa taala lii da koo wax jullit ñépp ñu war a xam ne laa fadla amul ngëneel de li arabiyin ala ajamiin illa bi taqwa kenn mooy ab arab gënewul li nga xamante ne ku dul ab arab lu dul ci ragal yàlla waaye it mooy ne ku dul arab gënewul bu arab lu dul ci ragal yàlla inna akramakum dëgg-dëgg ki gën gën a tedd ci yéen de inda waaye fa buur tabaraka wa taala atqaakum mooy ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne moo leen gën a ragal borom bi tabaaraka wa taala te wa inna haadihi ummatukum dëgg-dëgg lii mooy seenu xeet ummata waahida bennu xeet la mooy xeetu l'islam ndax yonent yépp ci l'islam lañ ma sa woote masuñoo woote ci lu dul l'islam waxoon nañ la ne principe yi du changé lépp néegub l'islam la léegi nag mu de soobu waay yi soobu waay yi moo am ay wuute selon fi nga xamante ne nii moom la ku nekk borom bi dogal ne xeet wii lii dafay daganal lii lay xaraamal ci beneen bi yooyu ñooy wute waaye gën lañuy ñuy borom bi nan la ñuy gëmee allaaxira gëme borom bi tabaaraka wa taala malaaka yi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam gëm dogal gëm dekki yooyu moom du changer loolu moo tax ñooñu wennu xeet la moo tax ñu naan la yahuudiya nekkul aw religion déedéet yahudi ya du ab religion bu ñu naan le judaïsme wala le christianisme yooyu du ñuy religion religion mooy lan mooy diinan qiyaman mooy dundin mooy li nga xamante ni soobuwaay mooy li nga xamante ne nii modèle de vie mode vie bi nga xam ne moo cowooral xoj jëm ci borom bi muy millate ibrahim loolu mooy yoonu seydina ibrahim alayhi salatu wassalam wa ma kaana minal mushrikiin tamasula bokk ci ñi nga xamante ne nii ñooy bokkaale lii yonent bi suñu borom ne yonent yi yaa ayyuhar rusulu kulu minat tayyibaat yéen ñi nga xam ne yéenay sama ndaw yi aleykum salaatu wassalaam lekk leen ci yi nga xam ne ñooy teey loolu la seydina rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ci xadis bu siiw boobale bu seydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah te mu nekk ci li nga xamante ne nii mu ngi ci saxiixay nii yonent bi suñu bor yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy wax ne borom bi bon xaris bu guddul nag bi muy wax ne mu borom bi tabaaraka wa taala dafa digal li nga xamante ne mooy way ngëm yàlla yi li nga xam ne loolu la digal yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ba pare mu ne yéen yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kulu min at-tayyibaati lekk leen ci li nga xamante nii mooy yu teey yi ba pare mu wax loolu la digal tamit way ngëm yàlla yi mu ne yéen yi nga xam ne yéen a gëm yàlla kulu min at-tayyibati ma razaqnakum mooy lekk leen ci li nga xamante ne nii mooy teey yi nga xamante ne nii moom laa leen moom laa leen euh, moom laa leen wërsëgal xarit boobu sax newul ci saxiixayni saxiix kii moo ko solo imaam muslim ak sëriñam imaamu ahmad ak beneen sëriñam di imaam ad-daarimi ak imaamu tirmidi rahmatullahi alayhim ci la doon wax ne tudd waa ji nga xamante ne nii summa zakara rajula yutilu safara waa ji nga xam ne waa ji nga xam ne waaye mu tudd moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa ji nga xam ne day guddal ab sa ab tukkeem a nekk koo xam ne ku poussière la daal di pënd axbara poussière na pënd na yamuddu yadayhi mu ngay tàllal loxoom yi ila sama ko asamaan di ñaan boroomam naan yaa rabbi hee yow sama boroom yaa rabbi yow sama boroom la muy dunde dafa haram wa mashrabuhu haram la muy naan dafa haram wa malbasuhu haram la muy sol dafa haram wa ghudhiya bil haram te loolu lay dunde ah moom dundam yépp léppam c'est du haram du haram entre du haram c'est du haram moom daal ci lay wal ba tëkku waaw moom yoonam ay ndax lii dagan na loolu mooy yi nga xam boo ko waxee sax dalay mere waaw bu ko xamee sax day def lu ko neex fa anna yustajabu li dalik su yonente ma sa saa ne waaw waaju mel nii nan la ñu koy nangulee